gisoon nañu ci jataay bi weesu que Quraysh ginnaaw bi waa Xuzaa ñi waa Banu Bakr di allié Quraysh daloon seen kaw rayoon ci ñoom mbooloo Quraysh dafa gaaw yónni kilifaam gi gën mag abu sufiyaan saxr ibn harb ngir mu dem ci aleyhi salaatu wassalaam ni mu gën a gaawe ngir gën a consolider accord bi <coughs> te yokk ci dele bi nga xam ne moom lañu defoon muy dix ans de paix ci Hudaybiya waaye ba mu demee moom Abu Sufyaan gis nañ ne ni mu def dafa njëkke ci kër doom ji ci néegu doom ji bopp ci kër aleyhi salaatu wassalaam waaye mu njëkke ci doomam <coughs> muy yaay Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaana radiyallahu anha wa ardaaha ba mu demee jëlewu fa lu ko neex ndax ba muy nar a toog ci laltu gi daf ko gaaw lem xëcc ko ne ko lii laltu la aleyhi salaatu wassalaam la te yow mushrikun najis la bëgguma nga ciy toog mu ne ko laqad asaabaka asaabaka wallahi ba'di sharr way way way way sama doom waay su boo xun ma la jiy doom waay ay way lii de moom sa baay nar toog nga xëcc na du ci toog ma foog ne dangay eh, laltu gi ak sama dayo nga gis gis ne approprié ma ci laltu gu mel nii ndekete man ci sama bopp ngay bañ ma laa laltu gi du loolu lépp ma yaakaar waaye laqad asaabaka dal na la laal na la baa ba'di sama gannaaw sharrun yi musiba lu yées dal na la waaye yaa umma habiba yaa ram la def lii sa baay mu génn dem ci aleyhi salaatu wassalaam wax ak moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontuwu ko mu dem ci ibn abi quxaafa di seydna abu bakri radiallahu anhuma moom it mu ne ko man <coughs> du man maay def li nga bëgg intercéder la dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu pour yow loolu manuma ko mu dem ci Seydina Omar mu ne eh, mu ne eh, eh, yéen man ngeen di laaj ma defal la loolu loolu yéen yéen bu ma desewoon lu dul benn melentaan dinaa ko xe dinaa ko jël xare ci yéen waa Quraysh <laughs> moo tax ci riwaaye imaam Muusa ibn Uqba bi bi ko abu abu <laughs> Sufyaan bi ko Seydina Omar waxee loolu <laughs> eh, dafa mer <laughs> dafa mer mu ne Seydina Omar yow yow moom juzita min li rahimin shar juzita min di raximin sharra mu ne ko yàlla lañ la fay ci yow mbokk gi gi dox sama digganteeg yow seetoo ci dara ak ñun waa Quraysh ngay wax naan ñu nekk <laughs> ñëw am lu ñu soxla mënoon ci dimbali nga naan ñu boo amoon benn mellentaan di nga xeex ak ñun yow yàlla la fay yi ak lu yées ci ni nga doxalee sa digganteeg sa ni nga xam ne yéena bokk ci <laughs> riwaay imaam Muusaa ibn Uqba bi moom dane bi mu jógee ci Seydina Omar ci Seydina Usmaan la dem xam nga riwaay imaam Ibn Isxaaq bi rahmatullahi alayhi dane ba mu jógee dafa dem ci Seydina Ali waaye imaam Muusaa ibn Uqba dane bi mu jógee ci Seydina Omar daxala summa daxala ala usmaana mooy bi mu waxee seydna omar loolu ne ko juzita min di rahimin sharra imaam muusa ibn uqba comme nim nee ci dalaa'ilu nubuwwa bu imaam al bayhaqi raxmatullaahi ala al jamii mu ne summa daxala ala usmaana fa kallama abu sufyaan kon ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seydna abu bakr seydna omar mu dem ci seydna uthman mu ne ko wax ak moom ngir mu kii mais seydna it defalu ko li bëgg après nee nag mu daldi dem thumma tabaa ashraafa qurayshin yukallimuhum mu jóge ci seydna uthman nag di wër par kenn ci kilifaay quraysh yi nga xam ne ñoo bokk ci jullit ñi nekk Medina ñi nga xam ne ay boroomi askan lañu ay boroomi daraja lañ ci waa Quraysh te newoon ay julli nekk Medina ku ne mu dem ci yow ngir mën a am li mu bëgg moom Abu Sufyaana Saxr ibn Harb sayyidu Quraysh mu ne nag bi mu defee loolu ginnaaw gi la dem gis sayyidatu Faatima thumma daxala mu ne fa lamma ya'isa mimma indahum ba léegi riwaayu imaam Muusa ibn Uqba mu ne bi mu désespéré woon ak moom Abu Sufyaan ci kilifaay Quraysh yim dem yépp daxala ala Faatimata binti rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam fa ci la demee nag ne xaaral kon ma seeti sayyidatu Faatima bint Muhammadin sallallahu alayhi amaana mu ma ba jaaree ci moom fibre sentimentale yi mën na maa dimbali mu dem wax ak moom sayyidatu Fatima ne ko loolu manuma ko fa kallimi Aliyan waxal ak Ali sama boroom kër waxal ak moom <laughs> moom Abu Sufyaan ci boppam moo ne kii moo ne kii nu mu tudd pardon fa kallimi Aliyan bi mu waxee sayyidatu Fatima sayyidatu Fatima ne du man li mu ko soxla li mu bëgg ci moom moom loolu manu ko mu naan ko sa doom yi mu na ko sama doom yi ay xale lañ manul kenn ci ñoom manul loolu Abu Sufyaan ne ko waa Fatima kon tee ngaa wax ak euh, Ali bokk sa boroom kër bokk ngir mu jàppale ma sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko anta kallim ne ko yow demal wax ak moom waxal ak moom mu wax ak Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne ko Seydina <laughs> Ali ne ko ah ya Abu Sufyaan amul kenn koo xam ne mën naa tax ba yonent bi alayhi salaatu salaam li mu bëgg a def du ko def mooy ne kenn manul fexe ba mu wax ak yow walla mu d'accord ak yow ci liñ fi ut si dëgëral euh, euh, accord bi te yokk ci mudda bi faale wala keneen manu ci dara ba ni ko sey Seydina Ali di waxe loolu ba mu dem moom Abu Sufyaan def lim ko conseillé après mu daal di dem ci waa Quraysh daal di leen rendre compte waa Quraysh ne ko dënduwoo fi dara te kooku ci Ali ci boppam moom dala doon fowee wa Baa Sufyaana kon lool mooy riwaaye Muusaa ibn Uqba bi yenn yi dañ ko sotewoon ndax bon mënuñu woon a tudd mënoon nañu tudd bu imaam Ibn Sa'd ba mu jeex ñu tudd bosam waaye dañ doon gis ni day gën a guddal ndax l'essentiel en tout cas wax nañu ko différence bi fii mooy dane say après Seydina Omar Abu Sufyan dafa dem ci euh, Seydina Omar dafa dem ci Seydina Othman après mu dem ci ay kilifa yoo xam ne ci waa Quraysh lañ bokkoon après mu dem ci Sayyidatu Fatima ak Seydina Ali ak euh, ñoon ñépp radiyallahu ta'ala anil jami' ci gàttal daal fa demee def compte rendu waa Quraysh nekkoon diwoo fi dara mu dem wax ko soxna mu ne ko qabbaxaka allahu min waafidi qawm fama jita bi xeyr mu dem wax ko soxnaam di hind hind bint utba utba ibn rabia xam nga utba eh, fak fakrish utba man huwa utba ibn rabia moo doon bàyyu soxnaay abu sufyaan di saydatu hind ndax mujj na bint bint Utba Utba ibn Rabi'a ma ñu gisoon ca su su suuratu Fussilat ba yonent bi lay salaatu salaam doon jàng moom Utba boobale moo nekk baayu kii nii bokkoon ci kuffaaru wa Qurayshin wa uzamaa'uha léegi nag <coughs> foofu la yemoon ñu ne yoon léegi ananan la ak mbir ya mujjee ba Abu Sufyaan ñibbisi na ah defal na compte rendu waa Quraysh mais li leen ci metti mooy yëf yi changé wul da leen a mettre dans l'embarras ndax xamuñu yeneen bi aleyhi salaatu salaam lan lay def ndax li ko waa Banu Bakr wax waa Banu waa Xuzaa day tax mu jàpp ne kon ñun xotti nañ accord bi walla déet waxul ak ñun ci loolu dara tontuwuñu ñun daal on oh, c'est lii daal yéeme na quoi lii yéeme na léegi nag imaam Muusa ibn Uqba ñu continuer kon fi ñu yemoon di nettali comme nim ne ci Dalaa'ilun Nubuwwa mu ne ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñàkka tontoo abu sufiyaan saxaaba yim dem ñu ñàkk koo tontu finalement mu def conseil bi ko seydna ali ibn abi taalib jox te nee na ko yaakaaru ma ne sax dina la jariñ dara imaam muusa ibn uqba mu ne summa mu ne fa makasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma shaa allahu an yamkus ba'dama xaraja abu sufyaana thumma axada fi ljahaaz wa amara caaishata radiyallahu anha an tujahizahu wa tuxfiya daalik imaam muusaa ibn uqba raxmatullaahi alayhi mu ne fa makasa rasulullah yonent bi alayhi salaatu afdalu salaatu wassalaam li soob borom bi subhaanahu wa mu diiro ko fa mu paase ko fa kay mu ne ginnaaw baadama xaraja abu sufiyaan ginnaaw bi abu sufiyaan génnee ci la yonent bi alayhi salaatu daldi mooy bi mu génnee ba dem dellu Makka ba dellu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag commencé fil jahaaz yi ngir waajal préparé wu wa amara aïshata mu digal soxnaam kenn ci soxnaam yi di ummuna aïsha abu abdillah ummu abdillah sayyidatu aïsha bint siddiq as-siddiqatu bint siddiq radiyallahu anhuma mu digal ko ne ko na an mu waajalal ko prépareel ko wa tuxfiya daalik waaye na nëbb mbir mi moom daal na waajal pour kuy voyage waaye mooy defal provision li nga xamante ne nii moom lañ war a yóbbu waaye mu ne ko nag na nëbbu mbir mi waaw mooy na nekk loo xam ne secret lay doon bu mu siiw bu mu bu mu bu mu génn waaw ndax xam nga gis nañ ci jotaay bi weesu yonent bi alayhi salaatu salaam bi yëf yi jeex bi bi bi Abu di dem dane dafa ñaan ci riwaayu imaam Ibn Isxaaq bi eh, dafa wax buur yàlla yàlla na leen nëbbal téyel leen si ma leen seeni bët ak seeni nopp ba duñ ñu yëg ba nañu duñ ñu yëg lu dul ci mbetteel voilà léegi euh, kon mu wax loolu sayyidatu Aisha radiyallahu anha moom alayhi salaatu wassalaam mu ne summa xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al aw ila ba'di xaajate ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi génn daldi dem ci jàkka ji ci moskeem bi ci euh, euh, moske bi aw ila ba'di xaajati walla boo euh, lenn ci ci ci ci ci soxlaam yi dox yi benn ci soxnaam yi ci soxlaam yi bi mu demee moom alayhi salaatu salaam bi mu waxee loo sayyidatu Aïsha radiyallahu anha génn mu ne fa daxala Abu Bakr ala Aïsha sayyidatu sayyidna Abu Bakr après mu ñëw dafa ñëw fekk yonent mi alayhi salaatu salaam génn mu fekk sayyidatu Aïsha radiyallahu anha di doom ji fa wajada indaha xinta tunsaf mu fekk fa céréale orge bu ñuy waajal euh, boo xam ne dañ koy waajal ngir euh, pepp boo xam ne mu ngi koy tuxar bil comme ni mu newee ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi moom mu ne tuxar bil waaw mooy boo xam ne mu ngi ñu ngi koy sellal di ko toppatoo di ko defar eh, di ko setal tamit ndax dindi grain grain yi ci baaxul ak yooyu eh, ngir waajal li nga xam ne moom lañuy yóbbu comme provision comme li nga xam ne mooy azad léegi fa qaala laha sëy sëy sëy Seydina Abu Bakr mu gisee doom ji di def lool Sayyidatu Aïsha mu ne ko yaa bunayya limaada tasna'ina haadha at-ta'aam mu ne ko ee eh, yow sama doom doom sama lu tax ngay waajal lekk gi ngay lan moo tax nga koy waajal lu tax ma ñëw fekk la ngay waajal di defar lekk koo xam ne xam nañu liy lekk kuy voyager la moom lañuy waajal nii lan moo tax ngay waajal loolu mu ne fa sakatat mu noppi waxul dara ndax lan ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam neewoon na ko nga nëbbu ko bu ko wax kenn voilà xatta baayam la di as-Siddiq ki gën a jege alayhi salaatu wassalaam waaye comme que yonent bi alayhi salaatu nee na ko bu ko waxe ah mu bañ koo waxe <laughs> allahu akbar allahu akbar ki mu ginoon sopp ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy baayam di as-Siddiq ñëw laaj ko fa sakata mu noppi fa qaala Seydina Abu Bakar ne ay yuridu rasulullahi an yaxzuwa laaj ginnaaw bi mu ko laajee lee tontuwul mu ne ko ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li dafa naru sumboob xare mu ne fa samatat sayyidatu Aïsha noppi ba léegi waxul dara fa qaala seydna abu bakar teg beneen laaj yuridu banil asfar ñan la yonent bi aleyhi salaatu nara xare waa banul asfar mooy romain yi wa humur rum ñoom la bëgg ñoom mooy yuridu banil asfar ñoom la bëgg xareel banul asfar ba léegi fa samatat sayyidatu Aïsha noppi ba léegi xaala seydna bu bakar teg beneen ba léegi it ngi gis ci gëddu ko ne ko hé yow naa waxuma yow hmm? may wax ak yow nga ne miit nii mel ni amoo gémmiñ goo ma tontoo waxu ko lool de day laaj mu noppi mu laajaat leneen euh, ñun moom dañuy yuuxu dañ ko koy yuuxu surtout jàpp nañ ne boo nekk sa doom wala yooyu da ngay am autorité bu la neex sans affaire yépp c'est de la brutalité wala wal iyaadu billah mu laaj ne ko mu tegaat beneen laaj ne aturidu ahla najdin ne ko moom euh, non non non pardon mu ne fa la'allahu yuridu yuridu bi mu waxee lool mu ne fa la'alla bi mu waxee ruum est-ce que day bëgg a xare ak romain yi yuridu banil asfar sayyidatu Aïsha noppi rek mu laajaat beneen fa la'allahu kon amaana yuridu ahla najdin amaana waa najd la bëgg dali ci ñoom la bëgg ñoom la bëgg a xare ji fa samatat sayyidatu Aïsha noppi rek qaala sayyidna Abu Bakar ne fa la'allahu yuridu Qurayshan ne amaana kon yonent bi alayhi salaatu salaam ah sama doom doom sama xanaa waa Quraysh kon bu dee ne du ñii ñépp ma tudd xanaa kon waa Quraysh la bëgg la bëgg a songi waaye fa samatat sayyidata Aysha noppi ba léegi allahu akbar allahu akbar ah, ah, nuqta duñu rombe noonu waay ci jamono joo xamante ne nii amul secret jamonoy réseaux sociaux yi jamonoy le jamonoy nettali li xew ku nekk de yaakaar de di am mébétu njëkk a joxe information bi balaa kenn lu ñu xam bala kii ñu gaaw balancer ko ay seconde laa la may gaa yi ko mu mel ni fii fii fii jamii anhaa'il aalam fu ne nga dem fu fekk fa mbir yi amatul néegu biir secret moom ko boo ko xasee wax tuddatul secret wal iyaadu billah aynal amaana ana kóolute naaw na bu yàgg ñi ko dese bareetu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax naan jamono dina ñëw ba naan eh, dëkk sàngam wala bërëb sàngam moom am na ku fa wóoru loolu mooy wane loolu gaa yi néew nañu wallaahi mën nañ koo wax léegi mën nañ koo wax léegi di te mbir yi fi mu gën a mooy buy xew ci yeneen milieu yi garaaw mais ci milieu diine bi ñi nga xam ne ñooy toppatoo yooyu sax walla iyaadu billah da gis ne feebar boobu moom daala virus la bu na fa daraj bu yàgg waaw wala iyaadu billah wala iyaadu billah secret amatul loo ndax secret soxlawoo tout le temps sax nga naan waa ji denc ko loo xam ne nit ki bam la koy wax bu dee téléphone la dalaa woo laaj la ne la ce que daa am koo nekkal nga ne ko noonoo man rek a fi ne mu wax la lim lay wax loolu jarul mu naan la bu ko wax kenn loolu rek wax na boppam xam nga ne loolu bëggul keneen yëg ko ndax bu ko bëggoon du la laaj naan la ndax yow rek a fi ne boo nee si am na ko ne mu ne naa la rappeler kon wala boo wéetee nga wooma kooku kay lam la wax wax dëgg yàlla nag moom loolu jarul nga ñëw waxe ko mu naan la yow la ma la waxoon nga naan ko déet waxoo ma woon secret la mooy kooku xel mi kopp ci ne xanaa mooy jamonoy léegi lu waaye xam nettali boo nee boo ne ta euh, doy na nit ki mu nekk koo xam ne waxkat lu amul la muy nettali lépp lu mu dégg lu mu dégg lu nekk nettali ko mu nekk entonnoir de Calais ndax loolu ngay mujj doon nga nekk entonnoir de kadib loo joxe comme secret nettali nit ñi ñu daal di la koy tasaareel ñu daal di la koy tasaareel ba finalement daal yow si secret bee boo nga dencal ko sa bokk booy dee deew ak moom ndax ni nga xam ne noonu la ñi am mën a téye seen làmmiñ ni ñu néewe léegi ci suñu jamono ji walla iyaadu billah dangay gis lu xew ci biiri néeg balaa deux heures wala trente minutes balaa vingt minutes balaa quinze balaa dix balaa cinq minutes mu génn ci mbedd mi loo xam ne secret familial la nga gis ci ñoom ñu ko génne te génne boobu ñu koy génne du ñu def lu dul yokk problème ci bu doon ne problème familial la woon ndax ñeneen ñi ñu bari bu ñu ko yëgee ñooñu li wolof yi naan duñ la fajal dañ la bu duñ la duñ la fajal xawma dañ lay yëgal dañ lay xamal waaye duñ la duñ la saafaral dara looloo lay dal tooge sax lañ lay mujj defal waaye as ki nga xam ne mooy as-siddiqatu bint siddiq ki ràngoo darajaay siddiqiya muy sayyidatu Aisha di doomi ki nga xam ne mooy as-siddiqul akbarul a'zam wallahi bàyyi ñëw na di ko laaj yi yépp comme ko nent ma lay saar saa waxoon na ko nëbbal mbir mi baayam ji nga xam ne moom la gën a sopp ci mbindeefi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw di ko laaj waaye tontuwu ko benn baat walaw xarfan waaxida même tontuwu ko benn moo benn baat waxu Allahu akbar Allahu akbar xam nga kenn manula kan moo mën a assuré wu léegi ne sa doom yara nga ko nii hein est-ce mën nga assuré wu noonu ñu ko mën a assuré bariwuñ te nag boo ñëwee naan mu koy def ci lum la neexul nga koy meree ko bëgg a mooy daa fekk ci yow la ko jàngi en général nettali gi nga mën a nettali saa boo xëyee boo gontee boo wàccee nettali fa ngay liggéeyee yépp say xarit ci téléphone beeg yooyu mu mu mu lay enregistré rek moom mu tàmm nettali waaw boo ñëwee sa journée yépp nga woo sa koo xam ne ngee xaw ma sa copain keuse la xaw ma sa ami fidèle la ngeen di nettali wante rek ku nekk di wax la mu def boo déggee foog ne ñoom ñooy héros fa ñu ne alors que demewul noonu te loolu lépp mu nekk jiw doom ji nekk ci wet gi nga foog ne xamul même bu dee un an et la am bul foog ne xamul mu ngi capter li ngay wax bu màggee mel bu léegi mu tàmbalee def ni yow nga naan ko bàyyil nettali alors que yow yaay nettalikat bu mag bi foofu la nit di tàmbe nag nekk nammaam nekk xattaat nekk li nga xam ne mooy rambaajakum nettalikat nekk koo xamante ni moo raw érifeek ñoom européen wa gaayoo yoo ki France Info walla iyaadu billah léegi kon sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu daldi noppi mu ne nag ci noonu rekk fa daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala la ci noonu say euh, Seydina Abu Bakar di laaj doom ji di laaj ba léegi tontu ko dara yonent mi alayhi salaam dugg si waat bi mu dugg see yonent ba mu ne yonent ba Seydina na siddiq ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi a sallam aturiidu an taxruj an taxruja maxraja qaala na'am yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Seydina Siddiq radiyallahu anhu ne ko ah ndaw ndaw yàlla li da bëgg a génn da bëgg a voyage benn voyage daa mu ne ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko waaw seydina siddiq ne ko fa la'allaka turidu banil asfar qaala laa mu ne yenent bi aleyhi salaatu xanaa sa génn gi nga bëgg génn muy di xare ji xanaa romain yi nga bëgg a xareel yenent bi aleyhi salaatu ne ko déedéet qaala mu ne ko aturidu ahla najj mu ne ko waa najj est de l'Arabie foofu nga ñoom nga bëgg a xare jël yenent bi aleyhi salaatu salaam ne ko laa qaala seydina siddiq ne ko fa la'allaka turiidu quraysha ne ko amaana kon yow quraysh nga bëgg a dal kon ci waa quraysh qaala na'am yonent bi alayhi salaatu ne ko aha waa quraysh la qaala abu bakr seydina abu bakr ne yonent bi alayhi yaa rasuulallah sallallahu alayhi alaysa baynaka wa baynahum mudda ne ko mais yonent bi alayhi xanaa yaa quraysh amu ngeen kii sa digganteeg yow ñoom amoon trêve mooy pour wàppale ko ne ñun de amoon nañ trêve xaala mu ne ko yeneen mi aleyi saatu salaam ne ko alam yablugh kama sana'u bi bani Ka'b ne ko alam yablugh ko ndax jotewu la ndax yëguloo yow as-Siddiq ma sana'u ñoom waa Quraysh li ñu def bi bani Ka'b ci waa bani Ka'b ñi nga xam ne ci Xusaa lañ bokk yëgoo loolu xanaa xaala seyna abu bakar ne kii bi mu waxee lool moom yeneen mi aleyhi salaam léegi mu ne imaam Muusa nook ba mu ne mooy amaan am Seydina Siddiq dafa foogoon ne loolu noonu loolu bu dee yëgoon na ko que ne loolu amaana loolu xottiwul accord bi alors que si wala muy ne li gën a kii mooy peut-être yëgu ko woon ndax ndax euh, euh, kii nu mu tudd euh, bu dee ne newul woon ci jàkka ja ba kii doon ñëw mooy ndax du après du du heure julli la woon bi Amr ibn Salim ñëwee fekk yonent mi alayhi salaatu salaam ci jàkka ji mu toog ak yenn ci saxaaba yi mu waxal ko poème yi ba ne ko inna Qurayshan fuukal al maw'ida waa Quraysh trahir nañ accord ba nga amoon ak ñoom loolu bu dee na Siddiq new fa woon amul chance mu yëg ko ndax Abu Sufyaan bi mu ñëwee dafa dem kër Yonent mi alayhi dem ci soxnaam di Ummu Habiba di doom ci moom Abu Sufyaan après mu dem ci Yonent mi alayhi wax ak moom bi mu newee seen Abu Bakar da ko rek est-ce que doo doo ma intercéder dem dox euh, rammul ma dem ci Yonent mi alayhi salaatu salaam wax ngir. man mu déglu ma bopp li ma jote ñëw ndax dafa ñëw ne day dëgëral ci accord bi gin koo gin koo lan gin koo yokk ci mudda bi moo la am na ci benn riwaay kaay Abu Sufyaan bi mu ñëwee wax loolu yonent mi alayhi salaatu dane ko mooy ci riwaay Muusaa ibn Uqba bi dane Abu Sufyaan dafa ñëw bi mu ñëwee ci yonent mi alayhi salaatu Eh, eh, ne ko eh, yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ushdudil aqda wa dafa ñëw ne yonent mi alayhi salaatu yow Seydina Muhammad ushdud sallallahu alayhi wa sallam dëgëralal bi wa zidna fil mudda te yokkal ñu délai bi fa qaala rasulullah ci riwaayu bi yonent mi alayhi salaatu ne ko wali wali wali daalika qadimt ne ko lool rek la fi indi Abu Sufyaan ngir lii rek ñuy gën a dëgëral accord bi te yokk ci délai bi moo la tax a jóge Quraysh ba fii laaj ko hal kaana min hadathin qibalakum ne ko ah loolu rekk la fi indi wala boog daa am lu xew lu ngeen def tax nga ñëw yeneen traçais am di faire semblant que ne moom yëgul li xew. comme que Abu Sufyaan day ñëw tamit bi mooy mu bàyyi ko ni mu ñëwee rek mu toppe ko noonu comme que Abu Sufyaan dafa ñëw di jaay ne moom comme si dara xewul quoi ñëw rek neewul ne ñu ngi jéggalu ci li waa banu ka waa banu Bakr def walla ñun ñun ci waa Quraysh ñi leen jàppale d'accorduñ ci waxul yooyu mu ñëw faire si comme si yëgul li xew yeneen trois saamit mel ni faire si comme yëgul li xew mu ne ko xanaa daa am lu xew ne ko lool rekk la tax a ñëw moo la tax a fii yow Abu Sufyaan ah lool kese la fi tax a ñëw hal kaana min hadathin qibalakum wala boog daa am lu xew lu bàyyeekoo ci yéen lu ngeen def fa qaala déglul Abu Sufyaan mu ne ma'aadallah nahnu ala ahdina wa sulhina yawmal Hudaybiya laa nughayyiru wa laa nubaddil <laughs> Abu Sufyaan fin politicien ak fin muus muus lu gi man mu ne <laughs> mu ne maadallah yeneen temps saa saa laaj kool mu ne maadallah ñu ngi muslu ñu ngi làquwaay ca gannaaw yàlla nahnu ala ahdina ñun ñu ngi ci accord ya wa sulhina accord ya ñu amoon tëraloon ko ak suñu accord yoo yële lañu d'accordoon noonu yawmal Hudaybiya bisu Hudaybiya non ñu ngi ci ba léegi laa nu ghayyiru changé wuñ ci dara wala nu baddilu changé wuñu ci soppi wuñ ci dara. xam nga après ci la génn dem Seydina Siddiq amaana looloo tax Seydina Siddiq moom xamul li xew moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ko ama balaghaka alam yablugh xanaa jotewu la yëgoo li nga xam ne moom lañ def waa banu Ka'b ñoom waa Quraysh ñu mën la ñoom laay waaja imaam Muusaa ibn Uqba raxmatullaahi alayhi ginnaaw gi mu ne wa adana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam fi nnaasi bil ginnaaw gi nag yeneen mi alayhi salaatu wa daldi joxe ndigal yëgal nit ñi nag saxaabaam yi radiyallaahu ci ne dañuy waajalub xare dañuy waajalub xare ba ila axiri ma qaala moom imaam Muusa ibn Uqba kanta imaam ibn Isxaaq imaam ahli siyar wal maghaazi raxmatullahi alayhi wa ala abiihi mu ne summa inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam a'lama an-naas wa amara bok rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil jahaaz wa amara ahlahu an yujahhizu mu ne ginnaaw gi imaam ibn Isxaaq ci riwaayam yañ la waxoon mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi digle daldi digle ah, yëggal jullit ñi ngir ñu waajal wa amara ahlahu an yujahizu mu digal soxnaam yi waa këram ñu waajalal ko préparer la mu ne fa daxala abu bakrin ala ibnatihi aisha anha wa hiya tuharriku ba'da jahaazi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abu bakar ñëw euh, kër yonent bi aleyhi salaatu wasalaam riwaay bii wute na ak riwaay imaam Muusaa ibn Uqba bi ñëw kër yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dugg ci doom ji sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu fekk mu ngi yëngu daldi di waajal nekk ci liggéey di waajalal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ay bagages waaye yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy digle lii mooy nit ñi moom dafa digal sayyidatuna Aïsha ba pare waa këram bañ waajalal ko après la ko yëgal nit ñi moo tax sayyidna Siddiq bi mu ñëwee gis sayyidatuna Aïsha di waajal mu ne moom alayhi salaatu wassalaam ay bunayya a amarakum rasulullah sallallahu alayhi wa qaalat naam ah mu ñëw ne ee eh, yow sama ndoom ndax yonent ci ma lay saab da leen a ngeen waajal sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko naam mu ne ko ayna turiyannahu yurid mu ne ko fan nga ah yaakaar ayna turi tariyannahu turiyannahu turid yurid mu ne ko fan nga yaakaar ne fa la jëm ayna tariyannahu tarayinnahu walla yurid fan nga gis ne moom fa la jëm ko laa wallahi ma adri mu ne ko mais fan nga gis ne yonent bi aleyhi salaatu salaam fan la nar mu ne ko man de xaw ma de xaw ma gis nga riwaay yi ni ñu wutee riwaaye Muusaa ibn Uqba moom dane yonent bi aleyhi salaatu salaam dane ko woon bu ko wax kenn mu ngi waajal mu ne ko mu ñëw di ko laaj mu noppi fii mu ngi waajal mu ñu laaj ko nag ndax yonent mi aleyhi sa salaam dalee na dégal ngeen waajal mu ne ko waaw fan la bëgg fan nga gis ne fa la bëgg a dem mu ne ko ah loolu nag xaw ma ko wallah ndax nan lañ koy boole dañ naan la riwaaye bële it Sayyidatu Aysa xamul woon fan la jëma dañ ne ko yonent mi aleyhi salaatu salaam da ko digal dañ ne ko waajalal ma sama provision te nga nëbbal ma sama mbir fii nii mooy nga ne ma mais fee tontul mais fii tontu lañ naan la mais lim tontu mooy li muy def nit koo fekk muy lekk nga ne ko ndax dangay lekk mu ne la maa ngi lekk feeñalul daal ndax baayam fii dana ko ndax dangay waaj ndax yonent mi alayhi salaatu salaam da leen digal ngeen waajal mu ne ko waaw fan la bëgg a dem mu ne ko nag loolu moom wallaahi xaw ma ko man nag lool kantaa lool nag na ma laa wallaahi ma adri wat naa ci yàlla ne xaw ma xaw ma ne xadiis bi est mooy même càllal bi rek xadiis la boo xam ne bu wér la imaam muhammad ibn isaaq moom mu ko soloo ci yoonu muhammad ibn jaafar mu jële ko ci seydina urwa mu jële ko ci tàntam di sayyidat Aisha naka noonu imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'il an-Nubuwwa rahmatullahi ala al-jamii eh, mu ne summa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam a'lama an-naas annahu saa'irun ila Makka wa amarahum bil jaddi wa tahayyu ah eh, mu ne ginnaaw gi ginnaaw loolu mooy bi as ñëwee foofu kon da ngay gis ne moo bële foofu lañ bokke moog riwaay imaam Ibn Muusa ibn Uqba bi ne après bi mu ko waxee Seydina Siddiq moom alayhi salaatu wassalaam après ci la yëgal nit ñi thumma inna rasulallah mu ne ginnaaw gi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam a'lama an-naasa annahu Makka mu yëgal nit ñi ne leen Makka la jëm xarem bii muy waajal Makka la jëm ilaa Makkatal mukarrama zaadaha tashrifan wa mu digal leen nag ci ñu waajal te boole ci ak góorgóorlu waaw mu digal leen ñu waajal te xam ndax jël Makka bu dee waa Makka dañoo résister du nekk lu simple de ay ah <laughs> imagine leen que waa Makka ils ne vont pas bu dee ne dañoo ndax Makka lu rëy la ci ñoom quand te cette fois-ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam demu fa comme al-Hudaybiya de déedéet bii moom dafa dem ngir nangu ji Makka benn yoon mu jeex ndax ñoom ñoo kii accord yi léegi nag gaa yi amatuñ fenn lenn am ñoom daal ngir mu kii leen ah kon nag il faut s'attendre à que ah waa Makka nag duñu bàyyee noonu kon fa amarahum bil jaddi wa tahayyu wala bil jiddi wa tahayyu voilà bil jiddi wa tahayyu mooy mooy al jiddu mooy pa jaddu al jiddu mooy góor góorlu waaw vraiment mu nekk loo xamante ne nii ah ñu xam ne du nekk promenade de santé bu dee waa Makka du ñu résister de fa amarahum kon bil jiddi wa tahayyu ak ñu waajal waqaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam allahumma mu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di ñaan après après mu ne allahumma a xudil uyuuna xudil wal axbaar an buur yàlla yàlla na nga ñu téyel bët yi mooy Quraysh bu ñu am ci information ci ñun dara ak information bët yi bu benn information filtré ci suñu ñëw gi ñuy ñëw Quraysh bu ñu ko yëg xatta nabghataha fi bilaadiha ba nit ñi koy bette moom Quraysh ca réewam ma di màkkatal mukarrama zaadaha tashrifan wa fa tajahaza an ci kaw noonu nag nit ñi daldi waajal seydna alxasaan ibn saabit xasaan ibn saabit radiyallahu def ci ay poème yoo xamante ne nii di ci tudd musiba li nga xam ne moo dal <coughs> waa Xuzaa di soññ saxaaba yi radiyallahu taala anhum ngir ñu waajal li nga xam ne fa lañu jëm ci poemam boobu mu noon anaani walam ashhad bi batxaa'i makkatin rijaalu bani kaabin tuxazzu riqaabuhaa bi aydi rijaalin lam yasullu suyuufahum wa qatla kathiirun lam tujanna thiyaabuhaa alaa layta shi'rii hal tanaalanna nusratii suhayla bna amrin hazzuhaa wa ciqaabuhaa wa safwaanu awdun xuzza min shafri istihi fa hada awaanu lxarbi shudda cisaabuha falaa tamanannaa yabna ummi mujaalidin ida tulibat sirfan wa acsala naabuha wala tasjacu minha fa inna suyuufanaa lahaa waqcatun bilmawti yuftaxu baabuha Seydina Xasaan ibn Thabit ne woon powetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokkoon ci ñi ko doon ci powetam yu mag yi daldi sadd way yi di wax naan moom fekkewul woon eh, ca suufus Makka mooy foofale ca alwatiir fa nga xam ne fa lañu defe carnage ci waa banu Ka'b di waa Xuzaa ñuy xotti di di di di di di di dagg seen baat yi tuhazzu riqaabuha seen doq yi te kenn defu ko mënul bi ay déeri jaali waaw ñu rey ñoo xamante ne nii kat amuñ woon armewuñoon wuñ woon dara defuñ woon dara ñu rey leen bàyyi leen fa suul sax gaa yi defuñ leen ko ormal seen yaram yi ay woy kon de aka neexoon ñu dem daldi leen dimbali waaw ala layta shi'ri hal tanalanna nusrati que dal ci kaw waa Quraysh jëli revanche ci ñi nga xam ne moom lañ def ñi nga xam ne ñooy waa Banu Kaam rawatina ñoom ci kaw ñoom Suhayl ibn Amr ñi nga xam ne ñoom ñoo defoon loolu le ak ñoom Safwaan ibn Umayya ñi nga xam ne gisoon nañ ne am na ñu ne ñoom dañ cee participer woon sax mook sax mook Suhayl ibn Amr ci boppam dañoo participer woon ci guddi googu jàppale waa wu bag ci waa Banu Ka'b te bokkoon ci waa Xuzaa ah, léegi nag bi loolu amee nag nit ñiy waajal moo am xew-xew bu rëy bi nit ñiy waajal noonu dafa am xew-xew bu rëy boo xam ne dafa xew muy mu demee noonu ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi def le tout ngir xabaar yu ba a génn léegi yëgal na ko saxaaba yi radiyallahu anhu këne Makka lañ jëm këne makkatal mukarrama fa jëm bi amee nag ci la saxaaba buñ naan seydina xaatib ibn abi baltaata radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañu ko tarjamaam walillahi alhamdu wal minna te tuddoon ko bu yàggul rek bi ñuy gis lettre yi alayhi salaatu salaam doon yónni moom la yónni woon ci al Muqawqis ndax ci Muqawqis aghra xaatiban aajilan comme li saaxibul xilaas waxoon radiyallahu anhu ci Muqawqis dafa yónni woon yebal fa ka fa jublu woon ñu yónni ko fa mu demoon fa mooy xaatiban aajilan ci lu gaaw ahdaahu jamman ba demee mu joxe fa kado yu bari moom ki nga xam ne mooy al Muqawqis saaxibu Misra wal Iskandariya waaye tuubul ci la ko mayoon yonent mi alayhi salaam kadoom yu bari yi nga xam ne Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu étalé na ci bu baax ci xilaas bi comme ni nga xam ne tamit noonu lañ ko gisoon ci riwaaye ñoom imaam al-Waaqidi ak imaam at-Tabaraani raxmatullaahi ala jamii léegi moom nag Seydina Xaatim moomale dafa def benn affaire boo xam ne moom lañu kii di yoon moom lañu imaam ibn Isxaaq di nettali moom la imaamu ahlu siyari wal maghaazi raxmatullaahi alayhi di nettali waaye naka noonu xadiis bi mu ngi ci as-saxiixayn mu ngi ci as-saxiixayn imaam al buxaari yi raxmatullaahi ak imaam muslim ibnul xajaaj daal dinañ koy solo waaye waa ahlu sunanil arba daldi nañ koy soloo daldi nañuy solo tamit yarhamukallah hmm? daldi nañ koy solo tamit waa àllu as-sunan al-arba'a imaam al-Waaqidi daldi na koy indi imaam ibn Isxaaq soloo ko bi sanadin saxiix naka noonu imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi tamit boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa moom it soloo na li nga xam ne mooy xew-xew bii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daldi nañu koy solo bu jëlee dañu jëkk riwaaya imaam ibn Isxaaq après ñu gis riwaaya bi nekk ci as-Saxiixayn inshaa Allah imaam ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi lii mooy càllale mu ne wa xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr wa ghayrihi min ulamaaina annahum qaalu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi da soloo ci sanad boo xamante ne ni dangay gis ne sanad bi mursal dangay gis ne sanad bi mursal ndax tudduñu saxaaba bi nga xam ne moom moo ko soloo na ko noonu imaamu ahmad ibn hanbal daal dina koy soloo imaamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy soloo imaam at yi na ko ci majma'u zawaa'id indi na ko ci majma'u zawaa'id imaam ibn isxaaq kon mu ne wa xaddatani Muhammad mu ne nettali na ma sama sëriñ di Muhammad di doomi Jaafar wa xaddatani Jaafar mu ne nettali na ma sama sëriñ di Muhammad di doomi Jaafar ibn Zubayr yi Jaafar boobu di doomi Zubayr an Urwa ibn Zubayr mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala an ali Zubayr wa ghayrihi min ulama'ina ak ñeneen ci suñu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñoom ñépp ñoo ma nett ñoom ñoo ko nettali léegi ñu wax mais da ngay gis ne affaire bi fii la yem waaye wér na mu ne ci Sahihayni euh, mu ngi ci xadiis bi mu ngi ci as-Sahihayn imaam Ibn Maaja imaam Ibn Maaja est-ce na ko euh, yaakaar naa ne imaam Ibn Maaja solowu ko en tout cas pas ci yoon bi nga xamante ne nii moom la ko ñoom imaam Ibn Isxaaq non imaam kii solo nu mu tudde euh, ñoom imaam Abu Daawud ak ñoom imaam at-Tirmidhi daal di solo ak imaam an-Nasaa'i imaam Ibn Maaja solowu ko ci yoonu. ci yoon bi nga xam ne mooy ci yoonu Seydina Sufyan ibnu Uyayna kon imaam ibn Isxaaq mu ne kon ñii ñoo ko solo ñoo ko ko nettali ci sëriñam yi mu nekk mursalun boo xam ne bu wér la waaye cosaan ni mu ngi ci saxiixayn mu ne lamma ajmaa mooy ñu nettali ñu ne lamma ajmaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almasira ila makkata kataba xaatib ibn abi baltaata kitaaban ila quraysh yuxbiruhum billadi ajmaa alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al amri min al amri fi sayri ilayhim mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la yeneen timaayu saabsaab jël décision ngir dox dem ci waa Makka ubbi ji Makka kataba ci la binde saxaaba buñ naan Xaatibu ibn Abi Baltaa Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa ci la binde kitaaban ab lettre ab lettre la bind ila qurayshin adresse ko waa quraysh yuxbiruhum lettre ba mu ngi leen di yëgal ñoom waa quraysh billadi ajmaa alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min al amri fi sayri ilayhim ci biir lettre ba mu ngi ciy tudd moom Seydina Xaatib yónni ko waa Quraysh yëgal leen le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi waajal ngir ñëw Quraysh dal seen kaw summa a'taahum imra'atan summa za'ama Muhammad ibn Ja'far annaha min Muzayna wa za'ama li ghayruhu annaha Saara mawlaatun li ba'di bani Abdil Muttalib wa ja'ala lahaa ju'lan 'alaa an tablugha ana an tablughahu Qurayshan fa ja'alathu fi raasihaa léegi mu ne lettre boobu nag naa Xaatib bind da ko jox benn femme benn ndaw la ko jox koo xam ne sama sëriñ man Muhammad ibn Isaaq bi ki ma nettali san ki ma leen ne wa haddathani Muhammad ibn Jaafar moom sama sëriñ boobu di Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr moom de nee na këne ndaw soosu min Muzayna jigéen la koo xam ne ci qabila tribu de Muzayna la bokk waaye wa za'ama li ghayruhu annaha saaratu mawlaatun li ba'd bani abdil muttalib waaye am na keneen sama beneen sëriñ bu dul muhammad ibn jaafar moom nee na noonoonoo bokkul woon ci muzayna waaye ndaw soosu saara la tuddoon saaratu la tuddoon te jigéen la koo xam ne waa quraysh waa abdul kenn ci doomi abdul muttalib yi moo ko libéré woon waaw wa ja'ala laha ju'lan ala an tublighahu an tablughahu wala an tuballighahu wala man nga wax tuballighahu wala an tablughahu mu daal di koy euh, def jox benn neexal joxlu joolu mooy loo xam ne dama la koy defal ngir nga defal ma dara bokkul ak salaire nag joolu bokkul ak salaire xaw nañu niroo moo bokkuñu bokkuñu mooy ma waa ji euh, ma ñëw gis ay ay gone ma soxla may defar sama kër gaa yi ne ma uh, uh, ñi móolkat yi ne ma manqué na benn paanu suuf suufu suufu géej comme ko fi ma dëkk sorwul géej gi ma ñëw ne xale yi xool leen euh, dem leen ngeen ngeen ngeen duyal ma paanu suuf ma jox leen lii waaw mooy genre neexal lañ koy tudde mu defal ko joxlan ala an tuballighahu Quraysh jox ndaw si neexal ngir mu denc ko lettre bi mu daal di koy jottali ñi nga xamante ne mooy waa Quraysh fa ja'alathu fi ra'siha ndaw si daal di jël lettre boobu daal di koy def ci bopp bi mooy ci létt yi daal di koy def ci létt yi summa fatalat alayhi qurunaha summa xarajat bi ginnaaw gi buñ ko defee ci bopp bi mooy mu daal di koy létt létti ko mbir yi ci kaw bi ginnaaw gi summa xarajat bihi mu génn daldi dem ngir jublu ji ilaa Quraysh mu ne nag bi mu demee noonu xam nga ndaw si am na yenn riwaaye yu ne ndaw si dafa ñëwoon ngir ñu dimbali ko ndax dafa ñëw Quraysh dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di ko jàmbatu ñàkk mu ne ko ah yow ana yow nga jóge Quraysh ak yooyu ñooñ ana sa kii ak yooyu mu ne ko ñu Quraysh daal ginnaaw Badar ba léegi ci jooyoo ko yuuxoo rekk lañ ne Quraysh neexatul comme nam neexe woon ñu dimbali ko muy dem nag Seydina Xaatib daal di koy jox lii mu daldi koy def ci li nga xamante ne mooy létt yi daal génn di dellu Quraysh yóbbaale ko imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ci riwaayam bi mu ne wa ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam alxabaru min as-samaa bimaa sanaa Xaatibun mu ne mu dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam xabaar dikkal ko ci li nga xam ne moom la Xaatib def xabaar boo xam ne min rabbihi ci asamaan la jóge mooy buur yàlla daal di koy xamal yëgal ko ne ko information bi ngay bañ mu filtré kat am na ci sa saxaaba yi di Xaatib ibn ci sa saxaaba am na am na seetlul fii dane mu mu wax ko summa ataa ah, summa ataa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alxabaru min as-samaa'i bimaa sanaa Haatib mu daal di koy jóge xabaar ci boroom ci asamaan ci di ko informer ci li nga xamante ne nii moom la Haatib def dinañ gis ci saxiixayni këne foofu yonent mi alayhi salaatu wa salaam du tur bi xamagul woon na tur bi kan la waaye xam na ne am na ndaw soo xam ne information bi may bañ mu génn moom lañ ko jox ci ab lettre boo xam ne moom la yor bëgg ko je egge ñi nga xam ne mooy waa Quraysh mu ne kon loolu la riwaaye bi wax